من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ الحجة أبو زكريا يحيى بن شرف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 waan abi hurayrata wa abi qataadata wa abi ibrahima al-ashhaliyi an abiihi wa abuuhu saxaabiyyun radiyallahu anhum ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu sallaa calaa janaaza faqaala allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana wa shahidina wa ghaibina allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinnaa ba'dahu rawaahu tirmidi rahimahu llahu ta'ala min riwaayati abi hurayrata wal ashhali radiyallahu anhumaa wa rawaahu abu daawuda min riwaayati abi hurayrata wa abi qataada qaala al-haakim rahimahu llah xadiisu abi hurayrata xadiisun xadiisu abi hurayrata saxiixun alaa sharti al-buxaari wa muslim qaala at-tirmidi qaala al-buxaari ajmacu riwaayaati haadal baabi riwaayatul ashhaliyya qaala al-buxaari wa asaxxu shay'in fil baabi xadiisu Awf ibn Maalik radiyallaahu anil jamii' kon al imaamu alxafidu an-Nawawi <coughs> rahimahullah ginnaaw bi mu gisee ci jotaay bi ñu génn xadis bi ki mujjee wax léegi al imaamu al-Buxaari yi ne bi gën a dëgër ci bunt bi mooy xadisu Awf ibn Malik moom lañ gisoon bii passé mu ne woon muy xadis neuf cent trente nekkoon premier xadis ci bunt bi ñu nekk di wax baabu maa yuqra'u fi salaati ala al-janaaza bunt bi wax ana lan la ñuy jàng ñaanal ki nga xam ne moom la ñuy jullee néew bi ñuy jullee mu noon an abi abdirahman awf ibn malik radiyallahu anhu alhamdulillah annahu qaala salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala janazatin fa hafiztu min du'a'ihi voilà kon loolu allahumma ighfir lahu wa huwa yaqul allahumma ighfir lahu warhamhu wa aafihi wa afu anhu banim jeexe kon nag tey ñu jàll ci beneen ñaan boo xamante ne nii bii yee wax nañ la gën a dëgër mooy boo ci tànn baax na waaw te dinañ gis sax am na xadis bu muy teg ba après bu Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu taala anhum mooy bi teg ci bii boo xam ne day wane na sa affaire bi tënkuñu ko sax ci ñaan yi rot ci sunna kese waaw mooy yi gën nag yoo man a ñaan yi yonent bi alayhi salaam doon ñaane waaw waaye nit ki bu ñaane woon leneen loo xam ne luy jëm ci njéggal ak tamit yërëm ki génn àddina kenn mënu ko ne yow li nga def baaxul waaw kon mu ngi noonu kon mu indi xadis bi la ci teg moom al imaamu al xaafidu Yahya ibn Sharaf an-Nawawi an mu ne wa abi hurayra kon xadis neuf cent trente mu ne wa abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi muy Seydina Abu Hurayra wa abi Qataada Seydina Abu Qataada <coughs> ah, Seyna Abu Hurayra eh, comme niñ ko àggee gis nan la tudd boroom xam-xam yi dañ cee wute wuute yu bari voilà dañ cee wuute wuute yoo xamante ne nii takkar naase na te bari na waaw waaye bon li gën a siiw mooy Abdurrahman ibn Sakhr mais loolu daa gën a siiw képp voilà mais noo am na yeneen waxta nekkoon nañ ci amoon nañu eh, jëlaloon nañu benn am na benn bés taxawoon nañ ci foog naa ëpp na ko. yoo xamante ne taxaw nañ ci taxawati ci taxawati ci walillahi alhamdu wal minna kanta Abu Qatada mooy al-Harith ibn al-Harith eh, eh, eh, ibn Rib'i ah, al-Ansari al li nga xamante ne mooy radiyallahu ta'ala anhu Abu Qatada al-Harith ibn voilà al ansari radiyallahu taala anhu wa ardah léegi mu ne wa abi ibrahima ak ñetteelu keneen mu jëla ko ci kuñ naan baay ibrahim al ashhali an abihi abu ibrahim mi nag ci baayam la ko jële mu ne wa abuhu baayam nag saxaabi yi baayam saxaaba la mais sauf que nan la tudd imaamu tirmidi nee na man de laaj naa euh, sama sëriñ bi imaam al buxaari ah wa sami'tu Muhammadan yaqulu asahhu riwaayaati fi haadha al-hadiis ah fi haadha hadiisu Yahya ibn Abi Kathiir an Abi Ibraahiim al-Ashhali an abiihi wa sa'altu an ismi Abi Ibraahiim falam ya'rif <laughs> Imaamul Buxaari <laughs> nee na man ci gàttal dinañ ci ñëw léegi ma laaj ko turu Abu Ibraahiim boobu waaw Imaamu Tirmidi nee na damaa wax euh, sama sëriñ bi Imaamul Buxaari ne ko waaw Abu Ibraahiim nu mu tudd kii baayam Euh, bàyyam nu tudd saxaaba la mais mu tudd imam Bukhari na ma ah, koog da xaw ma nu mu tudd <laughs> man da xaw ma nu mu tudd en Abu Ibrahim li tudd al Asfaliyu <laughs> non Abu Ibrahim bàyyam <laughs> voilà mooy mooy bàyyam kon nag mu ngi noonu kon ci ñetti saxaaba la jóge Seyna Abu Hurayra Seyna Abu Qatada ak bàyyi Abu Ibrahim al Ashhali xam nga banu Abdul Ashhal ci waa Ansaar radiyallahu anil jami' hmm? comme que xamuñu ko mais jahalatu saxaabi yi la tadur mooy euh, ñàkk xam saxaaba bi nettali xadiis bi maadaama ñi ko jële ci moom wër nañ càllale loolu baax na waaw parce que ñoom udul ñoom ñëpp adlun ñu wóor la borom bi moo leen sellal léegi an nabi kon saxaaba yi ñetti ñii Abu Hurayra Seydina Abu Qatada ak baayu Abu Ibrahim al-Ashhali radiyallahu anhum an nabi ñuy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu salla ala janaza te ne yonent bi saa saam dafa jullee benn néew fa qaala mu ne mooy ba muy ñaan allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina allahumma eh saa borom ighfir yàlla na nga jéggal li hayyina ci ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo dund ñii dund ci kaw suuf ñun jullit ñi yàlla na nga ñu yërëm wa mayitina waaye si suñu ñeel ñi nga xam ne ñooy suñu way faatu yi yal na nga leen yërëm wa saghirina yal na nga yërëm suñu way ndaw yi wa kabirina ak suñu way mag ñi wa zakarina ak way góor ñi ñi nekk góor ci ñun wa unsana ak jigéen ñi ci ñun wa shahidina ak ñi fekke teew nii yal na nga leen yërëm wa ghaibina ñi nga xam dañoo fàddu dañoo absenté allahumma ya sa borom man ahyaytahu minna képp koo xam ne dundal nga ko yokk nga aw fanam def muy dund ci fa ahyihi ala al islam yal na nga ko dundal ci l'islam waaw sinon du ko jaran ah. wóor na yàlla boo jëndoon deux cents ans ak santé de fer bark yàlla laax bu dee yow newoo ci l'islam moom bee boo nga xam ne moom tàkk nga moom waaw kon nag fa ahyihi ala al islam wa man tawaffaytahu te képp koo xam ne faat nga ko moom nga ko ci ñoom ci min naa ci ñun hmm, jël ko fa tawaffahu yal na nga nekk koo xam ne ba nga koy jël di jël bakkanam di ko faat alal imaan it bu ngi woon ci ngëm yàlla allahumma yow borom bi tabaraka wa taala laa tahrimna ajra na bu xañ pay gi nga xamante ne nii taxaw gii guñ ko taxaw li nga xam ne moom nga ci digge ci pay ah ah yal na bu ñu ko ah bu ñu ko ah xañ voilà laa tahrimna ajra wala taftinna ba'da te yàlla na nag bu ñu fitnaal ginnaaw moom nii waaw yàlla na bu mu dem bàyyi ñu ci ginnaaw ah fitna dugg ñu ci suñu diine allahu waaw muñ ko koo xam ne moom la ñuy muñ ak taxaw giñ ko taxaw yooyu yëpp borom bi yàlla na bu ñu ko xam laa tahrimna ajra waaw kon mu ne hadis bi rawahu solo na ko kan at-Tirmidhi al imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jamii' léegi mu ne min riwaayati Abi Hurayra mais nag moom ci Seydina Abu Hurayra la ko jële wal Ashhali ak al Ashhali di bàyyi Abu Ibrahim ci ñoom ñaar ñoom la ko jële kanta radiyallahu anhuma wa rawahu Abu Dawud kanta al imaam Abu Dawud moom soloona ko min riwaayati abi hurayra wa abi qataada kanta abu daawuda al imaam as-sijistaani as-sijizi moom ci ñeneen ñaari saxaaba kenn ki mooy abu hurayra même bi même bi moom soppeekuwul waaye wa abu qataada di al di abu qataada al-haaris ibn rib'i al-ansaari voilà kon ci ñoom ñaar la ko jële mu ne qaala alxaakimu kanta alxaakimu di an abu abdillah an-naysaburiyu rahmatullah alayhi borom al-mustadrak moom bi ñu ko ndee ci mustadrak dana hadith abi hurayra sahihun ala sharti al-bukhari wa muslim mu ne hadithu sayyidina abu hurayra de sahihun bu wér la ala sharti ci shartu al-bukhari imam al-bukhari wa muslim ak imam muslim rahmatullah alayhima mu ne qaala tirmidhi mu ne qaala wax na tirmidhi imaamu Tirmidhi bi mu solowee xadiis bi nee na rahmatullah alayhi qaala al-Bukhari mu ne imaamul Bukhari di sëriñam nee na rahmatullah alayhi ajma'u riwaayaati haadal baab bi gën a matale ci ni ñu solowee buntu bii xadiis bii ci buntu bii mooy bi ci gën a matale mooy riwaayatul Ashhali moom lañ biiroon sànq mooy imaamul mooy riwaaya baayu Abu Ibrahim de al-Ashhali radiyallahu anhu qaala al-Bukhari waaye imaamul Buxaari yi tekki ne wa asahhu shay'in fil baab waaye buntu bi wax ci ñaan yi nga xam ne moom la ñuy ñaanal néew nag bi ci gën a dëgër ah mooy xadiisu Awf ibn Malik mooy xadiis bi nga xamante ne mooy bu Awf ibn Malik bi ñu gisoon bii weesu al Ashja'i al Ghatafani rahmatullahi ala al jamii kon nii la ko al imaamu daal di indi ah léegi. léegi léegi léegi nag kon euh, euh, mu ngi nii léegi nag mu des ay cëleen ñu ñëw ci li nga xam ne mooy euh, njàngat bu njëkk te njàngat bu njëkk bi mooy mooy est-ce ñoom kese ñoo ko solo waaw ndax xadiis bi kon tàllale yi mu la wax bari na nee na la imaamu Tirmidi moo solo wàll bu bële mu indi mu ne Kantaa imaam Abu a de moom itam solo ko de waaye moom mu ngi ko solowee ci yoon ci Seydina Abu ak Abu Qataada imaam al-Hakim comme <laughs> tuddaale kon al it foog ñu gis ko moom tamit ak nan la waxee léeg mu wax ne nee na moom saxiixun dafa wér ala shart al-Buxaari ci shart al-Buxaari wa Muslim ak Muslim. léegi imaamu Tirmidi kantaali bi wax dinañ ko gis ci hadisam léegi nag premièrement kon nañ jël al imaamu Abu Isa Muhammad ibn Isa as-Sawrat euh, ibn Sawrat at-Tirmidi comme li mu ne rawaahu at-Tirmidi moom la njëkk a tudd kon aywa kon wal imaamu al-Haafizu at-Tirmidi rahmatullah alayhi moom mu ngi ko indi ci abwaabul janaa'iz an Rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam baabu maa yaqulu fi salaati alal mayyit mu ne haddasanaa Ali ibn Hujr mu ne ki ñu nettali mooy Ali ibn Hujr seen sëriñ la ñoo moom imam Muslim ak yooyu mu ne haddathana nettali nañ Ali ibn Hujr di Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil Abul Hasan al-Baghdadi as-Sa'di al-Marwazi rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarana Hiql ibn Ziyad mu ne ki ñu nettali mooy Hiql ibn Ziyad Hiql ibn Ziyad ibn Ubaydillah Hiql nag am nañu ne turam Muhammad la tuddoon ñii ne Abdallah mais dafa siiwe Hiql quoi <laughs> as-Saksaki mawlaahumu Dimashqi al-Bayruuti al-kaatib Beyrouth la dëkkoon mooy Liban moom moo doon le script nekkoon ki nga xam ne mooy secrétaire al imaam Abu Abdurrahman al-Awzaa'i mu mag mi kii moo doon seet mooy ki gën a dëgër mag ci moom ku gën a dëgër mooy Hiql mi waaw te moo doon secrétaire am xam nga kii wuute nag secrétaire <laughs> kii. doomu doomu doomu kii bi kii Sufyaan as-Sawri moo tax imam Sufyaan sëriñam la moo tax euh, turam ma mooy may kii Ibnu Jurayj non non non Ibnu Jurayj non non Ibnu Jurayj Abdul Malik ibn Jurayj non moom laa ilaa mokk ñoo nga la ne woon bokk ñoom imaam moom ak ñoom imaam Abu Hanifa ak ñoom imaam al-Awzaa'i ak su kii moom ak imaam as-Sawri ndax man waa kiram ah, ah, te te te doomam ji eh, secrétaire am bi dafa am dafa am eh, xoola dem naa bay waxaat tur bi tur bi daa ñëw bay kii rek après naawaat <laughs> secrétaire am bi dafa amoon eh, benn confiance aveugle ci moom am ci moom confiance bu rëy. sauf que bi da dugal ci xadiisam yoo xam ne bokk ci di jaawale affaire yi jaxal si yi boroom xam-xam yi ñëw Sufyaan ibn Waki' Waki' waaw kay Waki' mu mag bi sëriñ ñoom imaamu Shaafi'i waaw am na ñoom imaam Abu ne woon foofu Kuufa ak ñoom imaam As-Sawri am Sufyaan ibn Waki' moom ko wudeeg kii Sufyaan ibn Waki' secrétaire am bi wóorul daroon jaxase ay affaire dugal ci mbir yi di ñu dem laay biir ko boroom xam-xam yi nanguwul ñu bàyyi ay xadiisam moom looloo tax gaa yi jàppatuñu ay xadiisam xam nga sëriñ la ci imaam at-Tirmidhi yi danaan haddathana Sufyaan ibn Wakii' waaw mais wuteeg kii Hiql nag moom Hiql moom muy secrétaire al imaam al-Awzaa'i mooy ki gën a dëgër ku jële ci al-Awzaa'i allahu akbar al-Bayruuti Bayruut la dëkkoon comme sëriñam ba <laughs> al imaam al-Awzaa'i feeti bilaadu Lubnaan muy Hiql ibn Ziyaad ibn Ubaydillah hmm? as-Saksaki Abu Abdillah ad-Dimashqi kaatibul Awzaa'i waaw kon nag day fa siiwee loolu waaye wax nañ la Muhammad ñii ne non Abdallah la tuddoon kon ah, ani Hiql ibn Ziyaad mu ne axbaranaa kon Ali ibn Hujr mu nekk ñu xabaare mooy Hiql ibn Ziyaad qaala mu ne haddathanaa al-Awzaa'i bu jëlee ci sëriñam di son <laughs> son chef. bi sëriñam di léppam nekkoon ki nga xam ne moom la nekkoon secrétaire am muy Abdurrahman ibn Amr ibn Abi Amr ash-Shami Abu Amr al-Awza'i ash-Shami ad-Dimashqi dëkkoon fa nga xam ne mooy Beyrouth rahmatu muy capitalu Liban léegi Beyrouth <laughs> rahmatu mooy alimu Sham boroom xam-xamu Sham mu ngi nii mooy al imam al-Awza'i rahmatullah alayhi nga xam ne euh, Sufyan ban Sufyan Sufyan ath-Thawri wala Sufyan euh, ibn euh, Uyayna Sufyaan ibn Uyayna am na ku ci déggoon ne al-Awzaa'i mu ngi ñëw fekk mu doon ñëw Makka mais dafa daw dab ca buntu ba dabi ko dabi ko biñ ne mu ngi ñëw waaw téye ci fa gëléem gi mu yéegoon waruwaay wi di ko wommat mu ne mu ne nii la <laughs> di ko <laughs> wommatal ko. waaw ndax tellement non il était attention daali bi ñoom mooma Zuhri yooyu la attention mu ne an Yahya ibn Abi Kathir <laughs> kon al imam al-Awzaa'i nga xam dafa amoon njiir ah, gis nga ma imaamu Maalik ni mu amee woon njiir ni mu amee njiir ba léegi ngaan njiiru Maalik yi njiiru ah, ah, imam Abu Hanifa d'abord imam Maalik imam Shaafi'i yooyu moom dafa amoon njiir imam al-Awzaa'i dafa amoon njiir comme ñoom mais sauf que njiiram dara sax mooy dafa euh, ràpp amatul waaye amoon na moom saahibu madhab la woon Allahu akbar an Yahya ibn Abi Kathir mu jële ci Yahya ibn Abi Kathir mu Yahya ibn Abi Kathir Salih ibn al-Mutawakkil Abu Nasr ni Abu Kathir ni Abu Ayyub at-Ta'i mawlahum al-Basri al-Yamani rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathani Abu Ibrahim al-Ashhali mu ne ki ma nettali mooy Abu Ibrahim al ashhali al ansari al madani waxoon naa la ñoom seen tribu mooy waa banu abdil ashhali borom taqribu tahzib nee na maqbul moom ku ñuy nangul ay ki wam ay hadisam mu am na ku ko taabaa ku ko topp léegi moom an abihi mu jëlu ko ci baayam baayam nag leen na lañ ko xam ne wax nañ la sànq imaamu Tirmidhi nee man de laaj naa sama sëriñ bi Muhammad ibn Ismaïl al Bukhari waaw waaw abu Ibrahim nu tudd ko xaw ma ko de. moo tax moom lenn rek lañ ko xamee waalidu wa abi ibrahim al ashari al am na nag ci borom xam-xam yu ñu ne non kii mooy abu qatada nga naan la ñu ne ah non abu qatada fa abu marhab la <laughs> mais bon de toute façon xamuñu am na ñu ne moom mii mooy abu qatada waaw al harith ibn rabi'i mi ngi fi doon wax ñu ne mukku moom aywa abu qatada la way kii de abu marhab waaye loolu lépp. <laughs> moom daal majhul xamuñu mooy kan waaye waxoon nañ la saxaaba moom bu ñu ko xamul maadaama ñi ci kaw wér nañ amul solo parce que ñoom ñëpp wóor an abihi kon annahu qaala mu ne kaana nekkoon na hmm? moom kaana la commencé ah mu ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam idha salla ala aljanazati qaala allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana lii de xanaa moom neex naa jàpp <laughs> mu ne yeneen tray saa saam nekkoon na bu mësoon a julli néew dana allahumma isa borom ighfir li hayyina mooy lim tàmbalee imaamu Nawawi yal na nga jéggal suñu ñii dund wa mayyitina ak suñu way faatu yi wa shahidina ak ñi nga xam ne ñoo fekke wa ghaibina ak ñi nga xam ne ñoo fàddu wa saghirina ak suñu ndaw yi wa kabirina ak suñu mag ñi wa zakarina ak suñu góor ñi wa unsana ak suñu jigéen <laughs> waaw ñaareel allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana ñetteel allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana boo seetloo ñaan bi lan la day couple ñaari affaire day boole par ñaar allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina yàlla yàlla nga yërëm ñii dund ci ñun ak ñi faatu benn loolu kuubul la dundu lan mooy contraire am faatu la vie lan mooy contraire la mort kon yàlla yàlla na nga euh, yërëm jéggal ñii dund ci ñun waaye ak ñi faatu léegi mu tegaat beneen couple wa shahidina ñi fekke ceux qui sont présents lan mooy présent ñi présent lan mooy contraire moo ñi absenté <laughs> waaw kon mu boole ñaar yooyu wa shahidina yàlla na nga jéggal ñeel mooy li wa li shahidina ñi nga xamante ne nii mooy ñi abs ñi teew ci ñun fekke wa ghaibina ak ñi nga xam ne dañoo absenté dañoo fàddu après mu jëlaat beneen couple mooy wa saghirina wa kabirina suñu ndaw ñi être petit wala être enfant enfant lu ci tegu mooy grand <laughs> entre grand ak petit petit ak grand <laughs> voilà wa saghirina yàlla na nga jéggal suñu ndaw ñi wa kabirina waaye suñu mag ñi léegi nag mu indiwaat beneen couple wa zakarina muy côté sexe wa wa zakarina ñi nga xam ne mooy ñu góor ñi ah lan mooy contraire mooy jigéen wa unsana ak suñu jigéen ñi kon mu ngi noonu qaala Yahya mu ne imaamu Abu Isa mu teg ci rahimahullah mu ne qaala Yahya mu ne Yahya wax na mu Yahya ibn Abi Kathir Salih ibn al-Mutawakkil ah, rahimahullah niñ gis sànq mu ne wa haddathani mu jële ko ci keneen Yahya ibn Abi Kathir jële ko rek ci jëlewu ko rek ci Abu Ibrahim al-Ashhali mu ne waaye wa haddathani jële naa xadis bu mel nii ci keneen te nettali na ma Abu Salama ibn Abdurrahman xam nga ko ibn Abdurrahman ibn Awf ah az-Zuhri radiyallahu ta'ala anil jami' an Ali Abu Salama mu siiw taalibi ñoom sayyidatu Aisha ak ñoom sayyidina Abu Hurayra ak mawlana Ibn Abbas doomu sayyidina Abdurrahman ibn Awf la kon mu ngi noonu le radiyallahu ta'ala anil jami' kon moom mi Abu Salama mu siiw mi mu ne moom man Yahya jëli naa ko moom nettali na man dong an abi hurayra cette fois-ci moom mu jële ko ci sayna abu hurayra ad-dawsi al-yamani al-yamani al-yamani pas yamami mooy kële ah <laughs> mooy salih ibn yahya ibn mooy salih ibn al-mutawakkil muy eh, yahya ibn abi kathir mooy yamami yamama <laughs> min yamama kële yamani min yaman an abi hurayrata an nabi sallallahu alayhi wasallam misla daalika lu mel nii mooy comme hadiisu al ashali bi Abu Ibrahim al-Ashhali comme baayam moom radiyallahu ta'ala anhu léegi mu ne lu mel noonu waaye wa zaada fiihi waaye nag yokku na foofu mu ne allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman voilà eh, mbir mi nag man version yi ma yor ci Imaamu Tirmidhi fii la yem waaw kanta allahumma la tahrimna ajran wa taftinna ba'da version bi ma am gisuma ko ci waaw ndax nii la ko imaamu Tirmidhi waxe mu ne wa fil baabi après mu ne wa fil baabi an Abdurrahman ibn Awf bàyyi Abu Salama ci boppam solo ko muy Abdurrahman ibn Awf kon lan la wax mu ne wa zaada ci bimu jële ci yoonu Yaxya ko ci yoonu Abu Salama muy ibn Abi Kathir jële ko Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf mu jële Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu wax comme hadis euh, bàyyi Ibrahim al hmm, Abu Ibrahim al-Ashhali papam radiyallahu anhu maa foofu mu ne daf caa yokku ne allahumma esa borom man ahyaytahu képp koo dundal min naa ci ñun fa ahyi yi na nga ko dundal de ala islam ci kaw l'islam wa man tawaffaytahu koy jël bakkanam it di ko faat minna ci ñun fa tawaffahu ala al iman na nekk ci kaw ngëm yàlla allah fële l'islam na wommatu dundam day wommatu te wommatu boog moo lay mal al iman waaw ndax boo wommatuwul di jëy waaw booy faatu deewee wala tamutunna illa wa antum muslimun voilà kon mu ne nag imaamu Tirmidhi teg ci li déglul wa fil baabi an Abdurrahman ibn Awf mu ne ci buntu bi hadis mel nii say jël nañ ko Seydina Abdurrahman ibn Awf wa Aisha ta Sayyidatu Aisha wa Abi Qatada ta tudd nañ ko sànq wa Awf ibn Malik mooy gis nañ ko bii weesu wa Jabir ibn Abd wa Jabirin kese la wax muy ibn Abdillah buñ ne Jabir ci sahaaba yi joyal ko mooy ibn Abdillah sauf que Jabir yi bari na hmm? kon radiyallahu anhu mu ne abi ibrahim xadiisun xasanun saxiix voilà mu ne xadiisu baayi ibrahim al <laughs> moom xadiis boole wuti al ashali mais mooy moom la xadiisun xasan moo tax mu ne eh, loolu la mooy xadiisun mu ne xadiis la boo xam ne xasanun bu baax la mu ne warawaa moom daal dinay solo wa Ali ibn al-Mubarak ak Ali ibn al-Mubarak hada al-hadith hadith bi jële ko an Yahya ibn Abi Kathir jële ko ci ah, Salih ibn Mutawakkil Yahya ibn Abi Kathir Abdullah al-Yamami an Abi Salamata mu jële ko Seydina Abu Salama an abi an an-Nabi foofu Abu Salama tudd Seydina Abu Hurayra Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu dafa wax rek jële ci yonent bay saasaam loolu mooy mursal mooy taalibi saxaaba bi ki nga xam ne dund la yonent saasaam jëlewul ci moom ne yonent bay saasaam nee na loolu bokk na ci buñ nee mursal joyal ko lool la ñuy wax mais mursal am na leneen saxaaba ci boppam day def irsaal léeg-léeg voilà kon loolu mu ne warawaata soloona Ikrima ibnu Ammar mu ne Ikrima ibnu Ammar rahimahullah soloon an Yahya ibn Abi Kathir moom jële ko ba léegi Yahya ibn Abi Kathir an Abi Salama jële ko Seydina Abu Salama boobu mu jële ko an waaw au lieu de Seydina Abu Hurayra mu jële Sayyidatu Aïsha an Nabi sallallahu alayhi wasallam mu ne wa hadithu Ikrimah ibn Ammar ghayru mahfuz mu ne kanta hadith ibn Ikrimah ibn Ammar boobu moom du lu ñu takk di ko jàpp ah. waaw mu ne ndax war wa Ikrimah rubbama yahimu fi hadithiha ndax Ikrimah ibn Ammar léeg-léeg day def defle ci hadith yi muy jële ci am euh, Yahya ibn euh, Abi Kathir da ciy juum léeg-léeg da ciy juum mooy lii da la bëgg a wax ne non du du du mu jële ko sa Aïcha fi mu jële Yahya ibn kii Abu Salama ci Seydina Abu Hurayra la ko jële mu ne war wu wuyaan Yahya ibn Abi Kathir an Abdullah ibn Qatada mu ne ba léegi soloo nañ ko hadis bi bu mel nii jële ko ci xam na Yahya ibn Abi Kathir boo gisee mooy pivot bi nga xam ne hadis bi ci moom lay jaar léegi di distribué wu soit ci Abu Hurayra wala Sayyidatu Aisha ci fee soit mu yem ci Sayyidina Abdurrah euh, Abu Salama wala bii mu ñëw ba ne bii ci Sayyidina Abdallah ibn Abi Qatada muy doomu Abu kataada bi an abi mu jële ko ci baayam bi Abu Qatada al-Harith ibn Rabi'i al-Ansari mu ne wa sami'tu Muhammadan mu ne dégg naa Muhammad man imaamu Tirmidhi mooy kan al-Bukhari moo doon sëriñam bi gën a mag yaqulu mu naan asaxu riwaayaati li gën a dëgër nag ci riwaaya yi ñuy nettali xadis bii fii hada al xadis ci xadis bii càllale yi ñu ci am yëpp bi ci gën a dëgër mooy xadisu Yahya ibn Abi Kathir an Abi Ibrahim al-Ashhali mooy bi imaamu Tirmidhi njëkk indi te moom la imaamu Nawawi njëkk indi fii mu ne boobu Yahya ibn Abi Kathir jële ko ci Abu Ibrahim al-Ashhali an abihi moom mu jële ko ci baayam nii saxaaba bi radiyallahu anhu loolu mooy bi ci gën a dëgër mu ne wa sa'altuhu laaj naa ko nag an ismi Abi Ibrahim falam ya'rif imaamul Bukhari nag ginnaaw gi man ah laaj naa ko ne ko waaw waa bàyyi Abu Ibrahim nu mu tudd mu ne man xaw ma ko waaw comme quoi nit boo xamul xamoo waaw imaamul Buxaari mi nga xam ne mooy am amirul mu'miniin waaye bu xamul xam ma loolu mooy màggal boroom xam-xam waaye gaa yi naan <laughs> waxi wolof yooyu nga xam ne moom du waxu du waxi caaxaan la <laughs> ak waxu ko xamul xam-xam xaw ma bokk ci kooku xamul li muy wax bu ci xam-xam bokkul bu ci xaw ma bokkul imaamu Maalik mi ñu jox trente-sept questions non quarante questions la waa ji jógee Yaman indil imaam Maalik dajale laaji waa Yaman indi trente-sept imaam Maalik trois la ci tontu quarante questions trois la ci tontu ba pare ne ko demal man Maalik lii laa ci man moo tontu waaye ne ko Yaman laa jóg xam nga Yaman daa sori Yaman ak Medina gis nga Medina fi nekk xam nga Yaman booy dem Yaman. yaman dangay ngay dem ba Makka wàcc Makka ci suuf yaman ci sud ne Médina ci ca noor ba moo ñooy ñoom dañuy traverser jaar mel ni kuy romb Makka jóge Makka dem yow Makka Médina rek ni mu yàgg ni mu soree ñu jóge foofu indi quarante <laughs> ci borom xam-xamu Médina bi ñuy bi ñuy coow imaamu Maalik imaamu daaril hijrati muy imaamu këru gàddaay gi mu jógee yaman indi quarante ci trois kese tontu imaam Maalik ne ko waaw boo demee waxal yaa ma waa yaman nee leen Malik xamul <laughs> nee leen Malik xamul waaw doo ko nañu su xadiis yoneen saa saam yàgg nañ ko fi gis ñaata yoon te xadiis bi cosaanam mu ngi ci sa imaamul Buxaari non imaam Muslim bi ñu yoneen saa saam waa yoneen saa saam ayyul biqa'i ahabbu ila Allah waa yan suuf la yàlla gën a ak ban yan suuf la yàlla gën a bañ